a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu al-imaamu al-haafidu abu muhammad Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdissî rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaam alayhi afdalu salaati wa salaam fi kitaabul buyuu' fi baabu maa nuhiya anhu minal buyuu' an abi mas'uudin al-ansaari radiyallahu ta'aala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaa an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwaanil kaahin kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullahu ta'aala muy wax ci xadiis ci buntu bii ñu nekk ba léegi waxoon nañ la ñaari xadiis a ci def bañoon a guddal nag ci jotaay bi ñu génn weesu bu baax ñaar fukki minutes yi moo taxoon ñu ne woon nañ fa yem daal voilà kon hadith bii mooy numéro deux cent soixante-six hadithu li nga xam ne ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn mu ne an Abi Mas'ud mu ngi koy jële ci saxaaba mu ñu naan Baay Mas'ud al-Ansaari yi ko joowoon ci waan Ansaar radiyallahu anhum anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam naha daal dinay tere an samanil kalb alhamdulillah tere na li nga xam ne mooy njëgu xaj voilà xaj voilà njëgal lañ koy njëgal njëg mooy prix ba <laughs> lañ koy jaaye <laughs> mooy loolal da koo tere voilà njëgu xaj wa mahril baghi ak la nga xam ne mooy waa ji jaay boppam ndaw si jaay boppam ah lañ koy jox ah ngir mën a àgg ci moom mooy prostituée bi kii jaay boppam xam nga bon <laughs> du ko def gratuitement ndaw si taxaw fee di jaay boppam wala yor camionnette am wala këram wala op hôtelam wala foofu di fa accueillir ay góor woo xam ci internet la di di di séqal ñoom la muy séqal ñoom yor ay café ñu koy fay loolee ñu koy jox lool loolu la tudd mahar mooy can lool bokk woo da ko woote kese mais loolu du canu tus loolu dara voilà mooy lañ koy jox ngir yambar ma mën a àgg ci moom waa ji waa ji waa ji nga xam ne sàggan na voilà loolu mu ne loolu loolu xaraamal na ko voilà léegi nag xalaatal ñu naan la léegi nga dégg ñenn ñi nga xam ne man xaw ma fan lañ jóge ñu naan loolu bu dee ndaw si moom xaraamul ci moom <laughs> si a jaay moom loolu xaraamul ci góor day ñëw di ko séq moom ba pare di ko jox dara kooku la xaraam moom wal iyaazu billaah loolu de bu ma ko déggul woon nii ah wallahi du ma yaakaar ne am na nit ku taxaw naan ab naan l'islam lay wax naan ku ñu xam dara ci diine mu koy waaye loolu Sénégal laa ko gis voilà wal iyaazu billah wal yi nga xamante ne maara dayum si wal iyaazu billah léegi nag kon mu ne wa mahril baghi ak li nga xamante ne moom la ñuy jox di ko jox ka nga xam ne mooy jaay boppam ngir mën a àgg ci moom loolu nag en général jigéen ñi lay doon que ça góor goo xam ne day def di jàpp jàppalu dem di di daw yi ah, di di di uti doole bu ko defee ah femmes yi nga xam ne en manque de jëkkër wala soxlawul jëkkër wala dañoo lamb ah moom ñu ne moo leen di entretenir ñu koy yor di ko jox kooku it lañ koy jox dafa xaraam voilà mu ngi noonu le wax lwaanil kaahin waaye bokk na ci li yonente bi alayhi salatu wassalam tere mooy waxulwaanil kaahin mooy li nga xamante ne moom la ñuy jox euh, waa ji nga xam ne day day jaay ne xam na liy xew ëllëg voilà kooku mooy njibarkat bi mooy ki nga gis waaw kay gisaanekat gisaanekat loolu mooy alkaahinu mooy gisaanekat nga xamante day day wootewu ne moom xam na ne xew wala ngeen ñëw ne lii moo xew de moom mu ne war naa moom di nga waa ji ko def naan xam na kan laat wala yow say mbir daal lii boo ko joxee mu xoolal la seetal la duggal la listixaaral la daal di lay fittaawal ak yooyu. loolu ak di wax naan lii way xew ëllëg ngeen koy jox ay cachet ñu naan moom moom mooy bu xaabakatu ki seet seet seetkatu les VIP kooku liñ koy jox que VIP que nga xam ne amuñu dara ñoo ci yem kooku loolu la dafa xaraam lool mooy waxul waanil kaahin kon al imam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci hadith bi ci tegu te mooy bu mujj ci bi muy deux cent soixante soixante sept muy ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar mu ne an Raafi' ibn Xadiij radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala samanul kalbi xabiis wa mahrul baghiyyi xabiis wa kasbul hajjaami xabiis kon al imaam Abdul Ghani rahimahullah mu ne an Rafi' mu ngi jële ci saxaabi bu tudd Rafi' ibn di doomi Xadiija di doomu ku ñuy wax Xadiija radiyallahu anhu anna rasulallah kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala neena samanul mooy njëgu xaj mooy la nga xam ne njëg da ngay joxe mooy prix bu bu xaj bi xaris loolu moom lu yée lu lu lu bon lu bon a ngoog te salte voilà wa marul baghir xabiir lañuy lañuy jox waaye nga xam ne moo bëgg àgg ci ndaw si te dagalu ko fenn léegi nag que moom mu reconnaître ne moom jaaykatu boppam la wala reconnaître lu ko benn la voilà am na prostituées yu bari duñ taxaw nañu lay prostituer loolu du ci dara voilà mooy képp koo xam ne ndaw soo xam ne wala ku góor day jëm ci beneen côté bi comme niñ la wax voilà koo xam ne yow daganu la léegi nga bëgg ak bi ta alal moom ay séq ci li góor ak jigéen di séq ci wàllu sëy te yow takkoo ko daganu la wala daganu la du sa jaam du dara du daganu la du sa soxna dara kooku la nga koy jox ngir mën a àgg ci moom loo kooku noonu loolu noonu bari yi mooy la koy jox al yi ki nga xam ne mooy mooy kiy jaay boppam xabiis looloo ko ñaaw te moo yées te moo bon looloo bon wa kasbul hajjam naka noonu fàggutee li nga xamante ne mooy kii kii kii defal xijaama xijaama mooy li nga xam ne loolu façon faj la nga xam ne deret ju bari ci yaramu doomu aadama bi nit ki nga xam ne daal ñoo xam ne loolu dañ koo xam façon am paj la nga xam ne ci ak tibbu nabawi sax rahimahu radiyallahu alayhi salatu wasallam ci la bokk nga xam ne fexe deret jooju moom ñu koy génnee ñay def loolu li génne deret jooju lañ leen ciy jox lañ cay amee mu ne loolu xabiis loolu daa nekk loo xam ne lu bon la loolu nag boo demee ci sharh loolu borom xam-xam yi rahmatullah alayhi dinañ gën a leeral affaire boobu kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullahu taala muy wax nag ci buntu bu bees boo xamante ne nii mooy buntu numéro ci version yu yor quarante-neuf ñeent fukk euh, euh, euh, ñeent fukk ak juróom ñeent mu ne baabul araaya wa ghayri dhalik an Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam raxxasa li saahibil ariyyati an yabii'ahaa bi xarsihaa wa li Muslim rahimahullah bi xarsihaa tamra ya'kuluunahaa rutaban kon al-imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'aala mu indi fii nag buntu boo xam ne bu bees la nga xamante ne nii nan la ko tuddee muy hadis mu baabu buntu al-araa mooy plurielu ariya liñ ci wax gisoon nañ ko ci euh, Eh, eh, jataay bi eh, ñu génn gisoon nañ ko bi nga xam ne ci hadis yi naa Jaabir bi muy wax ne dafa tere illal alaaya waxoon nañ la façon bi nga xam ne mooy définition bi gën a siiw sinon am na yeneen façon ariya voilà comme waa ji nga xamante ne nii moom ab ab ab day jël si li nga xam ne mooy zakat yi nga xam ne day ñëw daal di xars daal di à peu près li nga xam ne mooy tàndarma yi nekk ci toolu diw bi nga xam ne daa war a génne wax à peu près la mu daal di joxe zakaatam kooku noonu dafa am yenn ci ma yoo xam dañ naan ko yooyu na ko bàyyi nee moom na ko ngir ngir loolu woyofalu sharia la loolu le am ñu ne loolu it loolu it ci ariya la am na beneen façon voilà boo xam ne euh, euh, dañ naan diw ko yoo xam ne dañ leen a mayoon lenn ci xam nga waxoon nañ ne bu imaamu Maalik bi rahimahullah ak yoo xam nit ñi dañ ciy lekk yooyu léegi yooyu noonu doo duñ ko prendre en compte bu ñuy compter li nga xamante ne mooy mbiru zakat yeeg ak yi nga xamante ne nii nit ki. yi nga xam ne bu boobaa dañ ko koy sariya ku ko woyofal ne ko yee moom bàyyee tegandee ko nee yooyu yëpp waa façon ariya mais yooyu bon loolu ci dem ci sariya yi fa lay gën a leere quoi loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a yàlla waaye waxoon nañ li nga xam ne lu siiw la boo xam ne moom la al imaamu Maalik rahmatullahi alayhi ci li nga xam ne mooy al-ariya mooy bi mu naan nit ki day am ak toolam am yoo xam ne daf ci garabu tool tàndarmaan mu am ci yoo xam ne daf koo am ku ko may waaye nag di dugg ci biir di ñëw lu bari di fa ñëw ak a dem léegi loolu di ko lor mu ko kaay ma joxe ma ma ñu à ñaata la tàndarma yi nekk man ma jël lu tool noonu ci ay tàndarma daal di la koy jox bu ko defee dootoo ñëwati ci tool bi loolu kon nag mu ne baabul araaya baabu buntoon araaya mooy plurielu ariya voilà mooy loo xam da nga koy joxe nga xamante ne nii al araya wala jamu ariya waa am nañu ne ci comme boo joxee nit daal foofu la jóge am ñu ne ci ariya mooy loo xam ne dafa dafa summeeku ba xet ci benn mbir wala wa ghayri dalik ak yu mel nii léegi nag muy ënd hadis bu njëkk di deux cent soixante-huit muy hadis bi nga xam ne ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett mu ne an Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Zayd di doomi Thabit radiyallahu anhu bokkoon ci waa Ansaar radiyallahu anhum anna rasulallah kenn yonent bi de ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam raxasa daal dinay permettre daal dinay raxasa koo ko gisee mooy daal jógi ci loo xam ne azima la voilà dañ cee dogu woon muy yoo xaraam léegi ñu ñu woyof Allah alhamdulilah woyofal la loo xam ne ci cosaan demewuloon noonu voilà ndax wax nañ la araya yi ariya ci façon musaab ci ci façon li nga xamante ne mooy musaabana voilà mooy di jaay li nga xamante ne nii mooy garab bu nekk mook moo xaalaat ñooñu benn lañu ñooy côté boobu moom mais moom dañ ko ci seppee voilà mooy ne cosaan bi loolu di jaay garab euh, di jaay euh, meññeeku garab. boo xam ne garab googu ne sëmb taxaw wala ay tool yu ne sëmb taxaw wala ay boo xam toolu dugub toolu gerte toolu lépp ci yam toolu ñebbe ma ne gis nga sa toolu ñebbe bii ñebbe yii nga xam ne mu ngi ñor na moom laay lay ñëw moom laa bëgg jël nga jaay ma ko loo ma koy jaay jëlal ma sama carton ñebbe yee nga jël man ma jël lii voilà loolu yëpp façon yooyu mooy dafa xaram léegi nag te lii nii mooy yonent bi alayhi salaam ash-shari'u radiyallahu anhu moo ko ngir ni yi nga xam ne jaam yàlla mooy woy faral jaam yi moom mooy ki nga xam ne mooy tërali atte xool lu ko neex ci atte yooyu mu woyofal ci jaamam yi lu ko soob lii dafa xaraam waaye daa am loo xam da leen koo woyofal moo tax waaye doon xam ne daa naroon a loru ci waa ji baagante yu bari yu muy baagante ci toolam bi ndax ñetti ndax ñetti gendarmerie yi mu nar koo lor ci moom toolam bi mu ne ko suñu borom may ko ah ci lan nañu yonent alayhi salaatu wa salaam ne ko léegi ni ngay def yow jëlal gendarme yu toll ni moom yi mu fi am nii nga daal di koy jox léegi moom mu bañ fay ñëwati voilà mu ngi noonu loolu mooy raxasa loo xam ne azima la dañoo dog woon ne nii léegi ñu woyofal la àtte bi loolu la xam ne raxasa daal ñu ne permettre woyofal na li saahibil ariya boroom garab yi nga xam ne da koo tegani nee ngir koo xamante ne nii moom la ko jox léegi ay yabiaha mu jaay loolu yee mu ko tegandool loolu mooy garab yooyu yee mu ko tegandool loolu garabu tàndarma yi wala garabu bu dee tàndarma wala leneen voilà loolu de an yabiaha mu ne bon finalement mu jënd ko waaye nan bi xarsiha ne ko léegi yow ni ngay def bon baal baal ma kon jaayam jaay ma affaire bi quoi mais ba xar si ha mooy da koy à peu près day day tax mooy loo xam ne dañ naan dañuy woo ñoo xam ne ñu ko xam lañ en général duñ ci juum walla loolu mooy seen métier ñu xool ne bon lii de tàndarma yi à peu lii la war a doon voilà ñu ne kon lii la léegi lu toll su suñu suñu yeneen suñu saxam permettre waa ji mu daal di jënd tool bi jënd tàndarma yooyu ci loo xam ne mooy waa ji nee na kii koy def nee na lii la mu jël lu ko war lu toll noonu mais jox ko waa ji waa dem léegi nag dootu fi ñëwati di ko yàqal ci toolam bi wala di ko lor daal voilà mu rahimahullahu taala ci kaddu woo xam beneen kaddu bu mu soloo xadis bi rahimahullah mu ne foofu dane mooy raxasa li saahibil ariya radiyallahu moom an yabi'aha bi xarsiha moom mu jaay garab yooyee nga xam ne moom la tegani ne te joxoon ko benn waay <laughs> moom la euh, isolé woon ci Euh, daal di koy ber nee ndax daa am fu ko joxoon léegi loolee mu jaay ko tàmbali tàmbali mooy tàmbali bi nga xam ne c'est fini produit fini la pare na moom kii ko bu doom jotee loolee nga xam ne moom la fayal bi di wax. tàndarma yoo yële nga xam ne mooy ñëpp ba koy yàq su la waaye moom c'est que damaa joxe na exemple parce que eh, ci demee noonu voilà mooy boobu noonu produit fini boobu nga xam ne moom lay màq boobu noonu nga jaay ko yow ne ko léegi bon kaay ma jox la ci yooyu nga bàyyi ma léegi li des ci tool li ma la joxoon ci tool bi voilà mu ne yàquluunaha bu ko defee ñoom ñu koy lekk rutaba yoo xam ne day nekk yu nooy <laughs> ñoom ñu koy lekk mu ngi noonu le al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ba léegi ci wàllu al araya ci buntu bii nii araya yi mu ñuy wax beneen buntu ji beneen xadis deuxième xadis mooy xadis numéro deux cent soixante neuf mooy xadis ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñeent mu ne an abi hurayrata radiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam raxxasa fi bay'il araya fi xamsati awsuq aw duna xamsati awsuq kon al imam Abdul Ghani rahimahullah mu ne an Abi Hurayra mu ngi jële ci saxaaba bi nga xamante ne nii mooy Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne anna nabiyya kene yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam raxas daal dinay woyofal daal di permettre fii bay'il araaya ci jaayu façon tàndarma yoo yële garab yooyee nga xam dañ leen a dégg ni nee tegale ne nee daal di koy joxati benn nit ne ko jox ko benn nit waaye waaja di la lor ci yooyu loolu wax naa la loolu mooy benn kii la bu siiw voilà am na yeneen façon yoo xam ne am na yu ma la ci dund léegi ñaari ya léegi mu ne lool euh, permettre na nit ki di ci di ko jaay waaye fii xamsati awsuq ci loo xam ne du dépasser day ci ci loo xam day day tolloog lan aw awsuq mooy xamsa mooy juróom awsuq mooy pluriel wasq te wasq waxoon nañ la mooy sittuuna saa wa mooy soixante saa am na ci jataay bu ñu kii woon boo xam ne li ñuy wax naan saa dañoo juum ne ñetti mudd déedéet ñeenti mudd la xam nañ ko voilà <laughs> loolu dama doon naa ko prési dama ko fàtte voilà ñeenti mudd voilà léegi sittuuna saa sittuuna saa mooy juróom benn fukk saa yoo xamante ne nii mooy ay benn saa mooy ñeenti mudd boo ci amee li nga xam ne mooy cent yi eh, surtout na juróom benn fukk mooy soixante loolu mooy wax léegi nag eh, aw awsuq mooy kon cinq fois six soixante fois soixante léegi cinq fois euh, euh, six ah loolu la la trente voilà léegi trente ak zéro bëre nga am trois cents kon loolu mooy lu toll kon mooy lu trois cents te lii gisoon nañ ba ñuy gis wàllu zakat yi gisoon nañ lii lu tolloog trois cent cent voilà lu toll noonu moom man nga ci man na man permettre na ci fii bay al alaya fii xamsati awsuq voilà moo tax ariya comme loo xam ne cosaan ba dafa xaraamoon mais dañ ko permettre wooy fal ko jànni léegi nag suuf bu mu dee dépassé fii xamsati awsuq loolu lay wax ne yonent lay saa saa mu woyofal na permettre na fii bay'il araya ci jaay loolu le façon jaay moo male mais ariya yi waaye nga jaay ko wala nga jënd ko yow nga jaay ko yow mi nga xam ne yaa ko bëgg jaay parce que waa ji da lay lor te lu yaa ko bëgg jënd mooy mais bu mu dépassé loolu bu mu dépassé li nga xam ne mooy fukk aw suq voilà te mooy wax nañ la ñaata la trois cent cent voilà léegi aw duuna xamsati aw suq wala lu gën tuuti mooy du égal du égal ah mooy du day tolloog xamsat awsuq waaye lu ko gën a suufe loolu nag daa tax eh, lu gën a suufe juróomi awsuq juróomi eh, wax nañ la awsuq mooy trois cent cent léegi loolu daa tax après ci saraa yi boroom xam-xam yi wute ci loolu kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ñuy wax nag ci hadis bi ci tegu muy hadis deux cent muy ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk mu ne an abdillahi ibni umara radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man baa'a nakhlan qad ubbirat fasamaruha lilbaa'i' illaa an yashtarita al-mubtaa' wa limuslimin rahimahullah man ibtaa'a abdan famaaluhu lilladhii baa'ahu illaa an yashtarita al-mubtaa' kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullahu ta'aala mu ne an Abdillah ibn Umar mu ngi jëlee hadiis bi ci mawlaana bi Abdallah di doomi Umar radiyallahu anhumaa anna rasuulallahi kaana dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na man baana naxla képp koo xam ne dafa jaay. ab tàndar garabu tàndarma boo xam ne xat ubbi boo xam ne pollinisé nañu ko voilà mooy na nañu ko voilà léegi loolu dinañ na ñëw après xat ubbi la euh, dinañ ci ñëw amaliyatu tabir insha allahu taala kon képp ku jaay garabu tàndarma xat ubbi la wala nañ ko wax léegi ubbi xam nga mooy nag parce que suñu borom tabaraka wa taala dafa def ne gis nga tàndarma yi mooy addina yi la voilà mooy affaire moo bind affaire yi ci góor ak jigéen voilà ci lu nekk rek mu def zawjay ni ñaari peer léegi nag mooy garab tàndarma yi garabu tàndarma yi dafa am yu góor am yu jigéen loolu dafa am ah, bul léegi nag euh, dafa am garab yoo xam ne ngir ñu mën a meññ ñoom li ëpp nag nii lay demee mooy euh, ngelaw yi ñoo koy def moo tax suñu borom ne wa arsalna euh, ar-riyaha lawaqiha voilà moom moo yónni yebal li nga xam ne mooy ngelaw yi. ñoom ñuy permettre fécondation boobu pollinisation boobu di am mooy liy jóge ci ci ci ci garab yu góor yi di dem ci garab yu jigéen yi bu ko defee ñuy man a meññ ay fruits ay fooyteef di mën a meññ loolu borom bi da koo def ci ngelaw li mu naturellement loo xam ne borom bee ko def muy demee noonu waaye nag am na garab yoo xam ne mbir mi ngelaw loolu mooy loolu du dox ci ñoom suñu borom ci xikmaam la def ne yooyu du dox ci lool ci tàndarma yi daf cee am te dina xew léeg-léeg ci gox boo xam ne wala région boo xamante ne nii mooy tàndarma yu jigéen ya ñoom ñoo ëpp yu góor yi yu góor yi bariwul mooy bariwuñ de telle sorte que kon mooy loolu nga xam ne ngelaw li da doon def bu doon ngelaw rek ci la ji di jógee ci yu góor yi dem ci jigéen ci garab yu jigéen yi bu ko defee loolu am fécondation boo bële ñu mën a meññal boo gëli mën a am loolu noonu am na garab yoo xam ne bu bu lool xewee léeg-léeg garab yoo xam ne du am am yoo xam ne sax garab yi mën nañ fa bari waaye ñoom ay garab la yoo xam ne fekk defoo leen li ñu naan ak tabir loolu du am loolu mooy lan la tabir li yonent saa saa naan xat ubbirat voilà loolu mooy nit ki xam nga lu muy def loolu ki ñi nga xam ne ñoom ñooy yor ay garabu tàndarma di ci liggéey di ci bay ñoo ñoo xam affaire bi ak koo xam ne bon kii nga man moom bayuma ci voilà <laughs> dama koo xam dama koo gëstu kese <laughs> voilà ñu koy jàngale ci xadiis gëstu ko ngir xam affaire bi mooy lan <laughs> loolu wa voilà mooy lan këne eh, mooy fleur euh, kii bi tàndarma femelle bi mooy bu jigéen bi bu dee fleur bi dafa génn voilà bu génnee rek ci saase loolu suñu borom daa defoon ngelaw yi ñooy ñëw bu jële lii lii jóge ci bu góor bi dem foofu bu ko defee loolu après day meññ naturellement ci digalu borom bi tabaaraka wa taala dañ naan naturellement mooy loolu mooy ci jëfu borom bi la tabaaraka wa taala waaye yi xam ne nag loolu du ci dox loolu il faut ñu da voilà léegi nag mooy bu léegi nit ki day surveiller bu baax di xool kañ la di di saytu affaire yi yi nga xamante ne kañ la fleur bu jigéen bi di génn saa bu génnee rek moom day dem yéeg ci tàndarma bu góor bi jël fa dagg fa yi nga xam ne moom mooy fleuram ah dagg ko daal di ñëw yéeg ci mu jigéen bi daal di koy xëcc xëcc ci kaw tuuti daal di ko ciy dugal lemaat ko dugalaat ko noonu def noonu bi def noonu léegi saa bu benn bu yëgee ne am na fleur bu demee ba gis ne am na fleur bu jigéen bu génn rek mu dem jëli ci bu góor bi def noonu loolu mooy amaliyatu ta'dir loolu mooy ubbira euh, euh, français di ko woowe la pollinisation pollinisation wala la fécondation voilà mooy jëf ji nga xam ne noonee la waa ji di def ngir tàndarma yi di mën a gaaw a ñor noonale léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam nag looloo nag lay wax mais bon loolu ci saraay boo demee li <laughs> nga xam lu taxoon yonent bi alayhi salaatu salaam tamit bon ak yeneeni affaire yoo xam ne ba mu ñëwee Medina ñoom am ñoo xam ne tàndarma yoo xam ne noonu lañ ko doon def. mu ne leen mais yéen lan moo tax ngeen di def lii te du ngeen bàyyi rek te wàcceerlu ci borom bi tabaraka wa la léegi nag ñoom ñu def ko ah bañ ko defee affaire yi doxul nag ñu ñëw wax mu ne leen ñu mu seetlu na doxul mu ne mais lu tax doxul mu ne yaa ñu waxoon ñu kii de mu ne yéen a gën a xam ak seen mbiru àddina mais loolu daa am yeneen affaire lu taxul yonent bay saa saa wax lool tekkiwul ne yéen a gën a xam yéen jëfi àddina yéen a ko xam man xaw ma ci dara déedéet yonent bay saa saa ma leen gën a xam yooyu waaye daa am lu mu leen bëggoon xëcc waaye bon <laughs> ñoom àgguñ foofu quoi àgguñu Euh, fa leen yonent bi saa saam doon bëgg xëcc ci noonu noonu ci jamono jooju noonu parce que da doon dóor a ñëw ñoom agsiwuñ foofu quoi mu bàyyi noonu ne kon yéen a xamam xam seen mbiru àddina mooy def leen kon yéen ni yéen xamee woon voilà lool la mais tekku leen saa saam xamul ni mu dem ah euh, huwa <laughs> alayhi salaatu wassalaam nga naan lan mu way léegi <laughs> voilà léegi lu ñu wax voilà pollinisation bi léegi mu ne man baa képp nag koo koo xam ne dafa jaay nax la nag garab boo xam ne garabu tàndarma la kat boo xam ne dëgg-dëgg ubbi rek mooy def na ji ma wax ah xam na ne façon tàndarma yii moom il faut sa koy def moo mooy jël ci fleur mal bi yu góor yi def ko ci jigéen yi saabu fleur ba la génnee mu koy seetlu am liggéey la waa di yéeg di kii di dem ci beneen garab gi di ko ci dugal di kii après mooy loolu képp ku jaay garab goo xam ne loolu fekkoon nañu def ci loolu fasanora mu ne kooku gis nga meññeefu garab goo gëne lil ba'ir ki ko jaay moo ko moom voilà parce que moo def liggéey bi yëpp yow bu la jaayee garab gi la la jaay mais kanta meññeef ma ndax moo def lu tax garab ga war a meññ kon nag comme que moo ko def moom moo ko moom illaa lu dul ah dere an yashtarita mu daal di woon ko sartal al mubta waa ji jënd xamoon loolu ne ko ah ba muy jënd di waxaale waa di wax ak moom ngir jënd mbir mi mu ne ko waaye nag non da may jaay tàndarma yi mais da may jaayaale meññeef mi xam naa ne def nga ci lii boole waale ma ko ci prix bi quand même wala moom jaayaale ma voilà mu ne ko boobu jaayaale naa la ko waaw boobu moo ko moom mais bu dee jaay bu bu ñu joyal <coughs> ne ko jaay ma tàndarma yi mu jaay après yow nga ñëw ne yaa moom yi ci kaw euh, euh, euh, meññee fi danaan la ah non non non moo ko ñëpp ñëw ci juge bi juge bu bi laay wax voilà bu boobaa dalay laaj ne la yow sa tàndarma yan façon tàndarma est ce que yi ñor correct ko moom kese wala yi nga xam ne il faut ñu def amaliyatu tabir mooy pollinisation il faut ñu def ko mu ne non man maa man sama gar gar yi ma ko jaay man maa def tabir bi man maa ko def bu boobaa juge bi danaan ah kon nag sawaay yow mii jënd kii jaay moo ko moom yow da nga ko waroon a sartal au début loolu lay wax kon na mu ngi mu ne wali muslim ñu ngi xaabaa balaa ci waxtu wi waaye dañu mënul taxaw liñ kesee ci def wali muslim ñeel na alimaamu muslim rahimahullahu taala foofu yonent ma lay sar saam teg ci ne man ta'abda képp koo xam ne dafa jëndub jaam fa maaluhu lilladi baa alalu jaam ba ka ko jaayee ko moom loolu lay wane ne jaam amul dara parce que bu doon jaam am na dara yow ba nga ko jëndee nga moomaale la que moom manula moom moomu dara loolu moo tax boo jëndee jaam fekk jaam bi amoon ab tool yow de toute façon tool ba moomoo ko de toute façon moomu ko dañ ko wow doon tudde noonu rek ci wàllu orfu naan moo ko moom waaye ka ko jaay ku manita ku jënd ku ja ku jënd ab janab jaam fa maaluhu alalu jaam boomale lilladi baa lilladi baa waa gi nga xamante moo ko jaay voilà moom moom moom affaire bi ah illaa lu dul an yastarita lu dul mu daal di koy chartaloon al mubta'u waa ji nga xam ne moo jënd ba muy jënd la chartoon ne waaj ji ah bon damay jënd sa jaam bi mais nag dégg naa ne am na tool boo xam ne ah, euh, moom moo koy liggéey moo moom lañ naan moo ko moom boobu damaa bëgg moo koy jënd nga nga boole waale ko ci waaw kay mu ne waaw waaw kay boobu yaa moom waaye sinon li xewoon ci tàndarma jee mooy xew boo ñëwee